léegi euh, mu des xadiis bi <laughs> ginnaaw kon euh, kii bi taxriij bi walillahi alhamdu wal minna léegi euh, lan lañ ci jànge gis nga fan lañ jóge woon xadiis bi ñu génne mu ngi doon wax ci inna allah farada faraida fala tudayuha borom bi da farataal nay farata bu leen ko neenal wa hadda hududa xadiis boobu am nga luñ luñ fàttoon wax Abdullah mooy bi ñuy fàttali nii bu Seydina Abu Salaba bi 1832 mooy am am na neneen alhamdulilah moo mën a différencier entre wa harrama ashiya mooy mbir yi ñu xaraamal ak xuduud yi wa hadda xuduuda xuduud waxoon nañ la ci farata lay nekk ak loo xam ne lu ñu soppal ak lu dagan borom bi teg lay frontière na la nag bul dépasser fii mooy defal waaye bul dépasser fii jullil ma julli juróom timis bu ma ko defal ñeent ñett laa wax tàkkusaan ñeent bul dépasser moo yow defal waaye bul dépasser yaa ngi gis gisoon nga ñaan ngañ joxo ba biñ joxoon misaal bu Seydina eh, al-Bara ibn Azib bi radiyallahu anhuma eh, wa bi rasulika mu ne ko déet wa bi nabiyyika alladhi ursil waaw ah, kay mooy loolu yu dagan yi tamit gisoon nañ ko ndax boo ci ëppalee rek mooy yaa ngi dugg nag ci frontière loo xamante ne nii dalay gaañ li ñu fàtte woon mooy alors que loolu mooy xuduud yi alors que yi nga xam ne mooy xaram la yi yi nga xam dañ koo mu muharramaat yi yi nga xam ne dañ leen wax xarama ashiya dañ ne la bul def xuduud yi mooy defal mais bul dépasser fii limite-toi à ici ou à là faut surtout pas dépasser alors que yi ñu xaraamal mooy yow noo def lañ sa mooy ñàkk a def la ñuy xaar ci yow bul naan sàngara mooy yow mooy bul def waxuñ la ne naanal ba un certain limite non une certaine limite kenn waxu la ko loolu tamit benn différence entre hudud wa harrama ak wa hadda hududa voilà kon hadith boobu lañ génnoon bii bu ñëw di ñu wax li nga xamante ni mooy ay mbir yoo xamante ne du loo xam ne sakata anhu mooy yii dañu dagan rek parce que le fait ñu koy lekk nekkul ne ah njéeréer nag fii mu ne képp koo xamante ne nii lekkoo njéeréer parce que saxaaba yi ànd na yooyu yeneen ci sallallahu alayhi wasallam ci xare juróom-ñaari xare ñuy lekk li nga xam ne mooy njéeréer ku ko lekkul am nga bàkkaar déedéet amul foofu mooy yii yu dagan la waaw yu dagan la léegi nag mu des bon bon après euh, bon euh, euh, njéeréer moom wax nañ ci ay mbiram ci lu gàtt waaw waaw léegi mu des waaw mooy parce que njéeréer ñenn ñi dañ naan ci walla min saydil bahri am na ay ay kii fan lay jóge fan loo cosaanam am na hadith sayna Abu Hurayra radiyallahu anhu boo xamante ni imaam alxaas na xajar mu ngi koy tudd waaw ñenn ñi naan ci euh, euh, cosaanam ci ci jën yi la mooy cosaanam waaw loolu moo tax ñu man koo lekk saa ñu koy rendi lu tax loolu wute la ah waaw ñu koy zakaat voilà am ñu ne loolu la lool te lool mais xadiis bi ci bi ci rot di wax yooyu dafa wéradi comme l'imam al-Hafiz wax mu ne waqad warada fi hadha hadithun da'if akhrajahu ibn Anas rafa'a radiyallahu anhu mu ne imam ibn Majah rahimahullah moo ko soloo jële ko Seydina Anas radiyallahu anhu lu mu yëkkati ne yoneen saa sallam na innal jarada nasratu hutin min al mooy kene mooy jaraat géeréer yi daa jógee loo xam ne comme ci jën hmm, loo xam ne yi nekk ci géej mooy seen ci lañ jóge quoi alors que loolu ak hadisu Seydina ki nga xam ne mooy Abu Hurayra radiyallahu anhu mu mu ne xaraj naa xadiis sayna abu hurayra bi moom mu ne xaraj naa génn nañ ma rasulillah sallallahu alayhi wasallam fi hajjin aw umra fastaqbalna rajulun min al-jarad waaw fa ja'alna nadribu bi ni'alina wa aswatina fa qaala kuluhu fa innahu min sayd al-bahr waaw mu ne loolu ki ko solo mooy abu dawud ak imam at-tirmidhi wa ibn majah waaye wa sanaduhu da'if waaw mooy loolu it laysa huwa bi dëgër mu ne dañoo génn Euh, ànd ak yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ne dañ doon dem li nga xamante ni mooy soit aj moom luñ génnoon di dem bu dee aj moom benn kese la parce que yonent bi alayhi salaatu wassalaam benn benn aj kese la def deful aj yu bari waaw nee na mu daal di ñuy wala umra waaye dëgmal ci ñun way ak pàjjal <laughs> mooy mbooloo bu bari ci kilitay ci njéeréer yi ñu jël di leen dóor ak suñu dàll yeeg wa aswaatina suñu yat yi ngir ñu wadd ci suuf yeneen saa saa ne lekk leen ndax moom minn saydil bahri ci rëbbum géej la bokk waaye loolu mu ne imaam Abu Daawuda moo ko solo at-Tirmidhi Ibn Maaja waaye sanadam wérul voilà mu ne walaw saxa cëy bu loolu wéroon la kaana fii hujja liman qaala la jazaa fiihi ida qatalahu al muhrim bu dee bu xadis bi wéroon kon day nekk lay pour ñi nga xam ne ñoom ñoo wax ci euh, euh, xadis euh, ne amul mooy muhrim ki nga xam ne daa dem di daa nekk ci période de sacralisation dafa armal ngir aj wala ngir umra bu ko rayee dara du ko ci fekk te loolu ku mel ni ki koy wax mooy imam Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu ñoom Sayyidina Urwa ibn Zubayr Euh, loolu euh, ñoom ñoom ñooy wax loolu waaye sauf que loolu boroom xam-xam yi ànduñu ci loolu voilà ñoom nag lii doon na nekk seen lay lool bu baax doon na nekk seen lay bu doon ne lii wér na waaye wérul voilà jumhurul ulama dañ ne mukk boo ko rayee di nga am jam nañ loo ci loo koy fayee ah voilà voilà léegi nag kon mu ngi noonu kon en tout cas les njéréer yi lenn la moo njéréer yi de toute façon bari lañu voilà waaw mooy Euh, loolu waaw le fait que euh, mooy ñoom bari lañ mooy du nekkuñ ay animaux yoo xam ne ci géej gi lañ lañ bàyyeekoo wala mooy seen cosaan déedéet waaw waaw moo tax mu ne waqad ajmaa al ulama imam alxaamna xajar mu ne waqad ajmaa daal dinay dëpp daal dinay am consensus communautaire al ulama boroom xam-xam yi ala jawaazi aklihi bi ghayri tadkiyatil jarad ala illa anna al mashhur inda al malikiya ishtiratu tazkiyatihi mu ne boroom xam-xam yi daal dinañuy dëppoo consensus que ne possibilité lekk njéeréer saa nga koy rendi soxlawoo di ko rendi criquet yeeg sauterelles yi boo koy lekk soxlawul di ko rendi sauf que li gën a siiw ci mazhabu maliki yi rahmatullah dañoo ne ah déet déet déet déet déet mooy dañoo sartal ne bala nga ko mën a lekk mooy fokk nga tazkiya ko léegi nañ lañ koy defe damay jëlu paaka di rendi njéeréer yi wala sauterelles <laughs> paaka laay jël comme ni may leen dem xar ah Maliki yi rahmatullahi alaykum <laughs> mu ne waxtalafu fii sifatiha mu ne ñoom ñii nag ne dañ koy tazkiya ñoom wute nañ nan lañ koy defee faqiila ñu ne am ñu ne ci ñoom bi qat'i ra'sihi mooy dangay ngay dagg bopp bi boo ko daggee bopp bi moom moom du soloo paal da ngay jàpp kii bi waaw jàpp ñaar sa baaraam bi ak sa baaraam bee rek kuttu bopp bi dagg bopp bi noonu nga koy <laughs> tazkiya léegi dagan na waaw mun mu ne waqiila am nañu ne non in waqa fi qidrin aw naarin xal non bu dee dañ koo jël comme yow bu dee benn euh, kii nu mu tudd euh, poêle ab poêle nga yor boo xam ne moom comme ñuy defaree nen nga ñëw bëgg saaf kii yi saaf njéeréer yi wala sauterelles yi ngir defar benn soos yow boo jàppee njéeréer yi boo leen sottee ci diwlin ji rek. wala teg leen ci taal bi noonu ñu ñu ñu kii rek mooy loolu mooy tazkiyam aywa wala nga bu dee dañ leen di miswi <laughs> parce que yi dañ koy def da ngay gis ay arabia saoudia am na foo xam ne ak ak arabia ah, du ko arab ñoom ñoo xamante ne ci kaw gi nii njiriir yi dañ koy jàpp dafa am sax ay marché yoo xam ne dañ fay jaay ay njiriir dañuy jàpp sauterelles yi criquets yi waaw dañ koy jàpp def ko ci day mbuus <laughs> ñu bari nga gis leen ñuy callax callax yi boo ñëwee nag gaa yi kii après ñu taal benn affaire nii comme kuy barbecue après ñu barbecue li nga xamante ne mooy njéeréer yi buñ paree nag gaa yi dañ naa affaire bi daa neex waaw wuu gaa di ko jënd ah. waaw marché njéréer yi gaa yi dañuy ñëw di jënd njéeréer yi ah ngir di leen lekk eh, loolu nag bu dee wolof wolof mën naa ba ñu miin yooyu mooy <laughs> mais bu fi nekk naan daganu la ah, parce que parce que miinoo yow yenn ci boppam keroog wax nañ la am bamb. mbëtt ci boppam bañ ko ko taagalee euh, ba euh, ci kër yaay sayyidatu Maymuna ñu koy fàttali fan yee radiyallahu anha soxnaam mu àndoon ak Seydina wa Mawlana Xaalid ibnul Walid di doom ci moom parce que yaayu Xaalid waxoon nañ la ko ak yaay Maymuna ay sœur lañ voilà léegi radiyallahu anil jami' euh, yonent saa salaam bi mu ñëwee ñu ne benn jigéen ci biir kii bi ne yee eh, yéen du ngeen wax yonent saa salaam li ngeen ko bëgg a tegal mu ne lan la ñu ne mbëtt la yonent saa salaam retiré loxoom lekkul. <laughs> ñu ne ko ah yeneen saa saa daganul mu ne déedéet man awma prérogative bi manuma di xaraamal yu la daganal sauf que euh, daa bokkul ci lekk yi nga xamante ni nii moom lañu ñu miin fa ma jóge loolu moo tax sama kii àndu bëgg kii ko àndul ak moom ko waaw loolu la li may lekk leen sëy naa kon yow bul ne yeneen saa saa ci boppam li nga xam ne euh, bon manu ko woon a lekk parce que mais waxul ne daa xaram yow bul ne daa xaram ah njéeréer daa xaram déedéet yow kenn waxu la lekk njéeréer par force la farata la eh da ngeen a war a lekk njéeréer ah lekk leen ah eh attention non non àggul foofu mais dagan na mooy yow boo ko lekkul boo gisee kuy lekk bu ne si man ñii seen xel yi man ñii ñooy ñii ñii ñooy lekk ma ne saa waay bàyyi loolu yëpp ay jugement de valeur la. parce que yow da nga di wolof boo xam ne miinoo lekk loolu amaana sax Sénégal am ñu ko miin ñun xamuñu ñëpp ah voilà ñi dëkk Sénégal yëpp ñun ñu bari dañ leen a réeré voilà am na ci <laughs> keroog li ma benn frère bi wax naan ma am nañu dëkk côté euh, euh, entre fu mu wax Mali frontière Sénégal ak Mali am na fi ñoo xamante ne boo leen gisee ñooñu da ngay foog ne Kenya la Masaay da ngay foog ne yow Kenya Masaay yi. ñoom benn lañu dañoo bokk même ay affaire da ngay foog ne yow dañ laa dugal biir Kenya xam nga ñun ñoo gën a xam ne ñun xamuñu am na ñu koy lekk ci ñoom mais ñun léegi nag nga miin ko en tant que un petit Dakar waa un petit Thiès waa un petit Kaolack waa de Kaolack ville après jàpp ne ah non nga gisee salte déedéet yaa ngi dugg nag ci jugement de valeur ci loo xam ne dafa dagat sahaaba yi radiyallahu lekk nañ ko ànd ak yonent bi saa saa riwaaya bee mu ne nakulu maahul jaraad ñuy lekk ak moom al jaraad li nga xam ne mooy njéeréer léegi dinañ ñëwaat ci affaire boobu taxawal bañ pare fii kon Maliki yi rahmatullah ñoom kese yeneen kii yi dañ ne mooy kon yow njéeréer yi boo ñëwee dóor leen nii ñu wadd do jeex na boo leen jàppee jeex na soxlawul tankiya maalikee ne non talkiye sii da cee yam mais ñenn ñe ne da ngay jàpp bopp bi kuttu bopp dagg bopp bi ñenn ñe ne non mooy boo ko sànnee fi ñu koy togg rek wala ci fi ñu koy misuwee wala ci lakk ji nga kaal bi nga kii rek ah, ngir mu ñor ngir mu mu croquant ah, nga boxom boxom daal di baax na voilà waaw <laughs> ah, kay <laughs> léegi imaam alxam na xajar mu ne wa qaala ibnu Wahb axduhu zakatuhu mu ne kanta ci Maliki al imam ibn Wahb ibn Abdallah al Misri euh, rahimahullah moom dane non jàpp gi rek loolu mooy zakat bi quoi waaw moom liñ naan sartal non loolu euh, zakat bi mooy boo ko jàppee daal yow jeex na loolu mooy zakatoom jeex na voilà boo ko demee euh, rëbb ko ba jàpp ko wala ñu ñëw bari xam nga nee dañuy ñëw def ay ay ay ba ay kii la ñuy doon yu bari waaw songu tool yi yow boo leen jàppee noonu jeex na waaw boo ci dóor mu wadd rek boo jàppee rek yow boo jàpp rek loolu doy na zakaatum mu ne wa waaqafa mu wa waafaqa mutarrif minhum aljumhura fii annahu la yaftaqiru ila zakatihi waaw mu ne kanta mutarrif moom dane ci maliki rahmatullah am dana ànd ak jumhur na waaye loolu soxlawul ñu koy ñu koy ñu koy zakat waay ndax hadith sayyidina ibn umar abdullah radiyallahu anhuma mooy xadis bi nga xam ne bon bu doon buluwul maraam indi na ko ci euh, baabul miya mim naan wa euh, mooy mooy sayyidna ibn Umar radiyallahu anhu dane qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam uhillat lana maytatan wa daman fa amma al maytataani fal jaraadu wal huut wa amma ad-damaani fat tihaalu wal kabid imaam ahmad moo ko soloo ñoom al imaam ibn Maaja rahmatullah ala al jamii imaam ibn Umar radiyallahu anhu ma mu ne yonent way saa saam nee na uhillat lana maytataani daganal nañu ñaari médd wadamaani ak ñaari deret mu ne fa amal maytataani ñaari médd yi mooy fal jaraadu mu tudd li nga xam ne mooy njéeréer yi criquet yi voilà ne yooyu moom dagan na ci ñun mooy soxlawuñ kon ñu koy rendi wal xuut ak jën waaw parce que jën bu doon ne dañ ne ne jën boo napp bala moo dagan da ngeen koy rendi kon de lekk jën du simple waaw kon ci napp moom lu bari day dee da koy sànniwaat waaw parce que yenn yi buñ duggee ci mbaal mi bala nga leen di xëcc di kii génn leen surtout nga génn leen ci ndox mi lu ñuy nekk plein air noonu dañuy gaaw a faatu voilà parce que ñoom seen oxygène fi ñu ko mën a kii fi mu gën a ñekk mooy ci biir ndox boo leen di génne moom dañuy dañuy lappi lappi lappi ba faatu waaw boo ci amee nag ay tonnes boo moytuwul bala ngaa jàpp bu nekk di ren ak coono boobu sariyaane la loolu yëpp jaru waaw alxuutu jën waaw loolu jaru ko jarul reen jarul yooyu moom daal di xam nga loolu bu génnee dee noonu métti la mooy maata xat fa laf si am fi mooy xat fa am fi mooy dafa faatu noonu te kenn talsiyow ko mun a lool garaawul moo tax jën soxla woo lool voilà ñu naan moo tax koo gis ñu bind naan jën bii xalaal la di yoboo nga def attention ci ñooñu mooy ñooñu mooy daa mel ni gaay la ñoo xam ne ñoo dégg ne jullit ñi ñoom xalaal la ñuy lekk rek ñu jël di bind kooku bu jaayee viande bi yoboo nga def ci <laughs> bi yeboo nga def attention ci yàpp yum lay jaay parce que jël jën ci xalaal moom <laughs> jënoo kese bu kenn toggul mu bind ci c'est du poisson xalaal ba ma naan ko waa du poisson xaram moom fu mu am <laughs> kooku moom bu la jaayee ndawal bi yeboo nga def attention damay ragal ne waa ji yàpp n'importe comment la ut da euh, daal di jël di bind xalaal rek <laughs> waaw kooku moom indice la même bu dul preuve waaye daal bu tax ñu war a moytu ay mbiram ndànku ci kon mu ne waxi lan lanaa maytataani mu tuddit daal wal xuut wa am na damaan ñaari deret yi fa tixaal mooy fër-fërépp wal ak li nga xamante ne mooy res mu ne mu ne moom mu tarif lii moo tax nag mu ne é waaye yow kon kay lii dara fii ah kon lii soxlawul yooyu quoi waaw kon mu ngi noonee waaye imaam boo xadis boobu boroom xam-xam dañu wute est-ce que xadis boobu wér biir bu dee yonent baay saa saam li gën a dëgër moom mooy mawquuf bi comme l'imam ad-Daraqutni moom soloo na ko ne mawquuf bi nag moo gën a wër waaw waaw sauf que imaam al-Bayhaqi bi mu ko solooy dane si waaw mawquuf bi moo gën a wër Ibnu Umar moo ko uxillat lanaa waaye loolu daa yor attey lu ñu yëkkati ba ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallama waaw kanta léegi ba la ñëw ci maahu boobu nañ xool al imaamul xaafidu an-Nawawi moom nan la bi muy sara xadiis bi ci li nga xam ne mooy al minhaaju sharh sahih Muslim ibnul Hajjaaj moom mu ne fii xadiis bi dañ ciy jàng ibaaxatul jaraad yi mooy daganu lekk li nga xam ne mooy njéeréer yi mu ne wa ajma al muslimuuna boroom xam-xamu jullit yi daal dinañuy am consensus ala ibaaxatihi ci daganu lekk njëriñ moo tax loolu ay masala yoo xam ne nit bu prudent mooy li may wax rek surtout suñu côté gox yi quoi waaw di wootewu usaas te sa àlluway jotu koo yaatu noonu <laughs> te boo jàngoon Bulughul Maram rek yow ci yi ngay njëkk xadiis yi ngay njëkk a gis mooy uhillat lanaa maytataani wa damaani waaw waaw boo ko jàngoon rek mooy xadiis numéro treize la woon waaw baabul mia yi moo doon loolu ci buntu bu njëkk non du du du du treize non du hadis numéro treize kii la euh, waaw hadis numéro treize bi la moom la hadis numéro treize bi mooy baabul miyaah boo commencé boobu waaw léegi waaw mooy numéro treize bi moo tax boo prudent wul ay ñu lay laaj ngay waxe yow fi nga dëkk li ñu miin ak li ñu miinul laay waay yéen daal lu ngeen miin loolaa dagan lu ngeen miinut ngeen ne daa lool non loolu daganul loolu daa loolu daa xaram dafa salte loolu boo ko gisee sax xam ne daa salte njéeréer non njéeréer nan lañ koy lekkee eh, ma ne la yaa ngi waxe sa xel de waxe woo diine xam nga ne yow moom say sa yaakaar rek in yattabi'una in tattabi' illa dhann wa ma tahwa al anfus te nag wala qad ja'akum nag min rabbikumul huda yéen gaa yi <laughs> yow xam nga li ngay topp nii mooy lan mooy rek ay ay ay ay supposition ay yaakaar naa je crois yow yooyu ngay wax ah, ah non loolu kese la waaw yow ci ngay waxe mais waxe woo xam-xama ah? kon nag bul wax mais eh, eh, eh, affaire yi lii la li ngeen nekk di topp mooy ay njort ak li nga xam ne seeni bakkan kese moo ko topp waaw yéeféer yi moom wala qad jaa'ahum min rabbihimul huda waaye damaa la bu dee ñun wala qad jaa'anaa min rabbinal huda sa way ndi muy jubu yoneen saa salam bii xadiis yi leer naa waaw boo ko xamul nag ñàkk koo xam kon loolu njub ci dikkal nañu loo xamul nag ah neel waaw lool de masala boobu wax dëgg yàlla njéeréer ndax daga naam daganul yaa ngi koy dóor dégg xamoo neel ah loolu nag manuma la cee tontu waaw nañ seet danaa après ñu gëstu ko wala nga laaj koo xam ne wala bu dee mbooloo mi am na ku ko ci mën a tontu mu tontu sinon moom man moom xaw ma ci dara wallahu taala alam voilà loolu mooy limaanu quoi waaw moo tax imaam al-Hafiz an-Nawawi mu ne wax ajma al-muslimuuna ala ibaahati boroom xam-xam yëpp consensus la waaw xam nga boroom xam-xam yi la wax sinon boo ñëwee ci lamdaay yi dañ naan la ñeen ñi ku nekk rek selon la nga jàpp arab bi nga xam ne miin na lekk njéeréer ak yooyu en général sax da ciy xamaale même bu dee lamda la euh, moom euh, dina xamaale que ne waaw yeneen saa saam saxaaba lekk radiyallahu anhu léegi moom mu wax wala sax xam mais miin na ko waaw mais buñ la naan ajma loolu mooy ulama yi ah, xam-xam yi bu dee al muslimuuna du jullit ñëpp ah non loolu lamda yi non mooy boroom xam-xam yi ala ibahati thumma qaala Shaafi'i boo tax gis nga ñi mu ne ginnaaw al imam wa Abu Hanifa ak imam Ahmad wal jamaahir yahillu saa'un maata bi zakaati aw bi istiyaadi muslimin aw majusiyin aw maata hatfa anfi voilà lii muy wax nag lu am solo la <laughs> mu ne ginnaaw gi al imaam Shaafi'i seen seen al imaam Abu Hanifa al imaam wa Ahmad imaam Ahmad xam-xam mooy imaam al Haafiz Ibn doon wax sànq naan Maliki yi kese ñoo ci sartal ne il faut ñu zakaatu ko léegi ñoom bi wute nag nan lañ koy zakaatoo mooy foog ñu daal di koy zakaatu mu ne jamaa yiirul ulama ñoom nag ñoom doom dañ ne moo xam nag nit ki mooy njéréer yi dañoo faatu ci zakat biñ doon wax moo xam ku dagg dagg bopp bi walla euh, sànni ko ci diwlin bi wala fa nga koy togge aw bistu yaalin wala yow ba nga koy ba ngay dem di ko rëbb ci la faat muslimin léegi nag moo xam ab jullit la ko def wala majusiyin wala majus xam nga waxu la <laughs> nasaraan yi ak ñooñ parce que ñooñu seen seen seen wa ta'amul ladina utul kitaba xillul lakum la wax borom bi na ne rendi comme Ibn Abbas wax ne foofu taam ñépp xam ne nañ euh, euh, yéegéer ab ab ab chrétien bu defaree njar jox la njar moo xam ne defu ci vin fay defar njar def ci soow bu baax def ci suukar ak ñoomin essence gaa yooyu ñoom yu pamak wala yu gaa yooyu di safal euh, nga lekk loolu dara ñaw ci loolu ñépp ko xam voilà yooyu moo tax taamu waxu ñooyu mooy feeru rendi mooy zakatu yi nga xam ne moom la ñuy rendi dagan na mais à condition comme ni jullit bi mën a rendee du baax noonu la chrétien bi mën a rendee du baax waaw comme loolu taxawoon nañ ci taxul ñu ciy taxaw mais en général bu ñu respecté ñoom ni ñuy rendee en général loolu baax na mooy feenu ku lekk moo tax tuddul fii imaamu Nawawi tuddul muslim dugalaale na kan juif bi ak ki nga xam ne mooy euh, euh, ahlu mooy euh, nasaraani bi muy chrétien bi Euh, ndax ñoom ahlu kitaab lañ aw majuus yi majuus nga xam ne ñoom ñeneen lañu gaa ay ay ay safara su sell seeg caaxaan yooyu même bu dee kooku la ab athée sax bu dee ab athée la baax na parce que soxlawuñ ku ko talkiya voilà aw maata wala mu xar mu faatu xat fan an yi mooy mu moor naturel nga ñëw fekk ay njëriñ yu bari yu faatu fii waaw loolu mën nga leen a lekk sawaa'un qata'a ba'du aw ahdatha fiihi sabab moo xam euh, euh, dangaa dagg leen am mu faatu ah, wala mu am sabab bu ko rek lépp ci yam mu ne waawe wa qaala Malik fil mashhur an kanta imam Malik li gën a moom moom dane ah am na nag lu ñu fi mu ne waaye wa Ahmad fi riwaay jële nañ wax jooju Malik yi wax tamit ci imaamu Ahmad ci benn riwaay buñ jële ci moom mais du lu gën ci moom laa yaxillu ila illa ida maata bi ba bi bi an yuqta ba'duhu aw yuslaq aw yulqa fi naar hayyan aw yushwa <laughs> fa in maata hatfa an fii aw fii wi'a'in lam yaxil wallahu a'lam mu ne boobu moom nag ne ñoom dañu ne daganul lu dul bu de lu dul daa faatu daa am sabab bu tax comme nga dagg lennam waaw wala nga daal di koy michu wala sànni ko ci biir safara si nga ko war a baar ba tuye wala yooyu wala nga michu ko wala yooyee waaye bu dee daa faatul boppam noonu rek wala boog ci ndab ah, ah, loolu kiiwul loolu waxoon nañ la yooyu lii lii ñëpp takkantal yi loolu ginu la dëgër insha allahu taala li ginu la dëgër mooy njéeréer kii kii sauterelles yi pour lekk leen soxlawul jaleen zakaatu moo tax da ngay gis ñenn dañ koy téye nii ah nekk kii kay rek commencé xam commencé lekk euh, li nga xam ne mooy criquet yi di njéeréer yi mu nekk loo xam ne bon man nag masuma koo def voilà <laughs> mais ni ma gisee ñu koy defe moom neex na ci ñoom gars yi moom marché njéeréer yi moom a ah, nara boo demee Saoudia moom am na marché njéeréer yi am na marché njéeréer yi yoo xam ne ci village yi du benn rek ah gaa yi dañ koy def waaw waaja am na ma ci gisoon waaja doon wax waaja doon wax naan euh, boo demee ay yan boo yooyu côté Médina yooyu foofu yu baax am nañ fa <laughs> ma ne ah! <laughs> waaw <laughs> est-ce que ah, um, imam léegi nag ñu des maahu bi léegi dañ ñëw ci maahu bi ngir tëj wa kunna riwaay bi yi nga xam ne bu imaamul Buxaari wa kunna naqulu maahul jarad kene ñun dañ doon lekk ak yonente bi alayhi salaatu salaam li nga xam ne mooy criquet yi mu imaam al-Hafiz Ibn Hajar mu ne yaxtamu yaxtamilu am na nag comme lu mu an yurida bil ma'iyyati mujarradul ghazw duna ma tabi'ahu min aklil jarad mu ne bu nee na wa na wa kunna naqulu maahul jarad man na yenu lenn kene mooy maag ak maahu ak yonent ba lay mën na nekk que dañ doon xare nañoo moom juróom-ñaari xare waaye lekk njéeréer yi bokku ci mu ne waaye boobu benn si ko wa yahtamilu waaye mën na yenu que ne an na an yurida maahu ak ma maa ak lii que ne liñ ci mooy que ànd ak yonent saasaam ñun ñëpp ñuy lekk njéeréer muy lekk ñun ñuy lekk mu ne nag wa yadullu ala saani ñaareel bii que ne li muy wane mooy yonent bari saa ci boppam dafa doon lekk mooy li koy wane mooy anna waqa fi riwaayati abi nu'aym fi tibb wa ya'kulu ma'ana mu ne imaam abu nu'aym daal dina koy solo foo xam ne foofu dane wa ya'kulu ma'ana yonent bari saa doon lekk ak ñun lan ngéréer yi mu ne wa hada in mu ne imaam al-Hafiz nag jotu la seetlu hadis bi est-ce que wér mu ne bu dee wér na yaruddu ala as-Saymari min ash-Shafi'iyya mu ne day day bu lii bu wéree mais ma ne la même bu dul bii hadiisu Seydina eh, Ibn Awfa bii nekk ci Sahih Imam Bukhari mais sawaay en tout cas wane ci biti mooy ñoom ñépp a ci doon lekk voilà naqulu maafu ñuy lekk ak noonu aljaraada ñéeréer yi lii moom daa leer loolu lii moom leer na parce que bu ma nee damaa àndoon ak Serigne Diouf ñuy lekk ak waaye sawaay lan nga ciy dégg da ngay dégg waaye yow loolu jeex na dañoo àndoon demoon voyage du voyage bi kese waaye dañuy lekk ak moom non li moom leer na de toute façon li muy wax nii même bu dee wérul tamit bii ñu yor wér na que ne moo tax mu ne bu dee nag riwaay imaam Abu Nu'aym bi bu dee wér na day dal day delloo waxu as-Saymari bokk ci Shafi'i yi rahmatullah ala al-jami' ci li mu wax ne que ne sallallahu alayhi wa sallam kaana annahu sallallahu alayhi wa sallam aafawu kama aafa dabb que nee neen saa sam non njéréer yi mooy euh, bokk mooy euh, xelam nangu ko woon comme mooy liñ naan bon day teey sama xel wala yu mel noonu wala boog damaa mel ni loo seexlu comme li nga xam ne dabb Abdullah muy mbëtt niñ doon wax saay ci kistab beeg Seydina Xaalid ibn Walid comme boobu la woon mu ne mu njéeréer yi loolu la voilà moo yeneen saa sam ma su koo lekk loolu bëgg a wax après mu ne imaam al mu ne summa waqaftu ala mustanad as-Sayrafi ginnaaw gi daal dinaa gis moom li mu wax nii fan la ko teg fan la sukkandikoo mu ne te loolu mooy maa axrajo Abu Dawud min hadith Salman mooy li imaam Abu Dawud rahimahullah solo hadith Sayyidina Salman al-Farisi radiyallahu anhu mu ne su'ila sallallahu alayhi wa sallam jaraadi fa qaala laa akuluhu wa laa uharrimuhu mu ne dañoo laaj yonent way saasaam ci lekk njéeréer yonent saasaam man duma ko lekk waaye duma ko xaraamal mu ne waaye wa sawaabu mursal lii du yoneen saa sala ma ko wax de lii euh, Salman boo ko wax voilà mooy Salman a ko wax radiyallahu anhu mu ne walib ne kon loolu dàqu na lay boobu dàqu na walib na adi yin mu ne imam ibn adi fii tarjamati Saabit ibn Zuwayr an Naafi an ibn Umar mu ne imam ibn adi jële na ci bi muy wax ci Saabit ibn Zuwayr moom mu jële ci Naafi jële ci Ibnu Umar radiyallahu anhu annahu sallallahu alayhi wa sallam su'ila an ad-dabb fa qaala laa akulu wa laa uharrim wa su'ila an al-jaraad fa qaala mithla dhaalika mu ne wa haadaa laysa saabitan li anna saabitan qaala fiihi an-Nasaa'i laysa bi thiqa waaw <laughs> mu ne hadiis bii nii ne Sayyidina Ibnu Umar radiyallahu anhuma dane yonent saa sam dañ koo laaj ci mbëtt mu ne du ma ko lekk te du ma ko xaraamal ñu laaj ko ci njéeréer yi mu wax loolu du ma ko lekk waaye du ma ko xaraamal mu ne waaye xadis bi wérul laysa saabitan saxut ndax saabit mi ko soloo <laughs> moom imaamu i dana kii du dëgëru na ah. laysa bi siqa te kon kook ay waxam jar da bàyyi xel voilà <laughs> waaw waaw mu ne léegi kon lii li dëgër mooy en tout cas xadis bi li mu wane ci biti surtout waa imaam al yi bii naqulu maahul jarad dañ doon lekk ak yonent bay saa saab al jaraat loolu day wane ci biti kanam fii da ko lekk waaw loolu insha allah mooy li gën a léegi mu ne imaam alxaam na xajar mu teg leen loo xam ne moom la ñuy tëje mu ne wa naqala al ijma gis nañ sànq imaam an-Nawawi nee na ajma al muslimuuna boroom xam-xam yi am na consensus communautaire ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim ci daganu lekk li nga xamante ne nii mooy njéeréer bi mu ne mu ne waaye mu ne laakin waaye mu ne waaye mu ne waaye laakin laakin fassala ibnu al-Arabi fii sharh at-Tirmidhi bayna bayna jaraad al-Hijaaz Hijaaz wa jaraad al-Andalus waaw mu ne waaye consensus ba mu wax imaam al-Haafiz kii al imaam al-Faqih al-Maliki di al imaam Ibn Arabi al-Andalusi moom dafa def dafa def li nga xamante ne nii mooy takkale dafa takkale ne attention diggante njéeréer yi ngay fekk ci réewu arab yi Hijaaz ay Makka ci Medina ko seen zone yooyu bokkul ak njëriñ yi ngay fekk fii à l'Andalousie fii ci Espagne ak Portugal ah non non non mu ne njëriñ yi nekk Andalousie mi laa yukkal li annahu dararun mahd mu ne kenn du ko lekk parce que lu tax wopp mooy mooy problème kese la mooy boo ko lekkee da am problème de santé. loolu tamit lu jar a bàyyi ci xel de toute façon jën yi naan la sax jarul fii bu dee jën la yoo xam dañoo lekk loo xamante ni. da leen a affecté seen ndawal boo ko lekkee feebar loolu diine daan la ba ko ngir loolu moo tax bii mu ne imaam euh, al kii Ibn al-Arabi rahimahullah dane nag yi nga xam ne ñoo nekk Andalousie yii sauterelles yii criquets yii boo leen lekkee problème ngay am problème de santé problème kese dararul max problème képp nga ci jële protéines yi la amu ci de wala bu ci amee bariwul mu ne waxaala imaam alxaam najar mu ne in sabata bu dee lii imaam al hmm? ibnu al arabi wax bu saxee de annahu yaduru kul akluhu këne day euh, lekk ko dalay lor bi an yakuna fiihi mu nekk ci loo xamante ne genre poison la ah kon loolu taxussuhu waaw loolu kon day day tax ñu génn ko ci njëréer yi daga a lekk waaw loolu la mu ne nag Euh, euh, euh, bu boobaa day ràññeeku ñu génn ko ci ngir leneen ndax ak dararu yuzaal ak la darara waa diraar yooyu ñoo tax mooy lor dañ koy éliminer dañ koy dindi bu boobaa nag day ràññeeku ñu daal koy settee ci njëriñ yi nga xam ne ñoom ñoo dagan ci consensus boobule al imam al hafiz an-Nawawi daal di nettali wallahu ta'ala alam kon ci kaw noonu ci lañu ñu jeexale hadis bi muy xadis bu am solo nga xam ne ñun wolof yi nañ xam ne loolu boo ko lekkul bu lekk waaw man nga def yeneen saa xam defoon ne ah man de baax na ñëw dem teg fenn ñëw gis gaa yi tegal benn plat doo xam ne ab soos la boo xam ne ay criquet lañ def mooy genre ndawal bi benn ceeb ceeb ñànkatañ boo xam ne soos bi loolu la nga ñëw ah affaire yi ah. ubbit ñu jox la kii yaa ngi xiif nag doon es dem bay commencer ne waaw gars yi di présente affaire bi voilà c'est du riz au poisson euh, on peut dire du riz au mais ici c'est des criquets et criquets ah oui yow boo doon bu dee lekkoo neel bon euh, bon si je peux avoir que du que du riz quoi waaw ah, loolu man ko mais bul non yi parce que daa xaraam nangam ak nangam non